asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bi ñu nuyoo suñu mbokk yi ci seen langue ba noppi leeralal leen jotaay ba noppi ñu daan tàmbali déglu ci liggéey bi. bi nga xamal ne gannaaw yàlla dañoo xéewale tey kilifa gu màgg ci loolu waaye yàlla xéewale ni ñetti borom xam-xam yu mag yoo xamee ne ni maanaam spécialisé wu ñu rek ci mel bi ci ay mbir yu bëree bëri la ñu loolu nag day bu màgg di lu rëy kon war nañoo fexe ba man cee profité ni ñu yaakaar ne noonu lañ ci mën a profité mooy kenn ku nekk ci mbooloo mi lépp loo xam ne bëgg na koo leerlu bëgg na caa am ak yokk ci fànn bu mën a doon mu laaj ko borom xam-xam yi fi teew dañu ko tontu ci gën gaa rafet am. yàlla dogaloon bi am na ay laaj yoo xam ne ni tàmbali war na jot lenn ci bokk yi nga xamee ne am na lu bari lu ñu doon leer ñu bëgg a xamit ci seen wàllu diine ñu ngi tàmbalee ci laaj yi di leen sàkku it kenn ku ci laaj it koo xam ne ni yaa bind ci wàllu français mën nga koy jox Abdou Khadir ñëw koo xam ne yaa bind ci wàllu wolof it mën nga koy indi fii bu soobee yàlla yëpp conférence yi dañ ko dégg dañ ko tontu baax a baax sëriñ Sam am na mbokk moo xam dafay laaj ci tasawuf mu ne dafay laaj maa hiya maqalat al-Ghazali allati intaqadaha al-ulama fiha wa maa hiya raddu ghayri alladina ashartahu fi al-muhadara mu ne mbokk mi dafay laaj mu ne mbokk mi dafay laaj mu ne dafa am kilifa diine bu mag ku ñu wax imam al-Ghazali dafa am wax boo xam ne ni daf koo waxoon te borom xam-xam yu bëree bëri am ci ak moom ak juyoo mbokk mi nag di laaj ban wax mooy bi imam Ghazali waxoon ca juyoo ca ak borom xam-xam yi ak borom xam-xam ya ca juyoo moom luñ ca wax. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wala daalliin bismillah wal 'asr innal insaana lafii khusr illa allaziina aamanuu wa 'amilus saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr أيها الإخوان الأعزاء بعد حمد الله والصلاة على نبيه الكريم نرحب بكم أتم ترحيب ونقول لكم كما قال الشاعر لو علمنا قدومكم لفرشنا مهج القلب أو سواد العيون وشققنا بين الجفون طريقا ليكون المرور بين الجفون فإنكم قد قطعتم فاخية wa mawamir wartum ila hadihi lbalati li ajli amal fi ddiini wa li xidmatihi wa li xidmati lislam wa nahnu kadalika qad laaqaynakum fi hadihi lbalda nurahib bikum ahsana tarhiban wa naqulu lakum marhaban wa ahlan wa naaqatan wa rahmatan فأما هذه المحاضرة فقد طلب الإخوان أن ألقيها إليكم بلغة قومنا يعني اللغة القومية واللغة الولفية لأجل هذا أنا متأسف لغاية بعيدة أن ألقي أمامكم محاضرة ليست في لغتكم ولكن إن شاء القادر إذا كان هناك أسئلة قد ألقيت إلي سأجيب عنها إن شاء القادر بلغتنا لغة الذات لغة القرآن لغة نبينا الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة السؤال الأول إذا كان عندك سؤال تكتبونه في ورقة نجيب بالعربية إن شاء الله باللغة العربية باللغة القومية لأن الوقت قطع عن السؤال عندكم من ناحية نجيب بالعربية مع إذا كان من طرف الإخوة علما بأن يعني أكثرهم لا يفهمون اللغة العربية على كل حال سنضطر في الإجابة باللغة الولدية. طيب. أما إذا كان من طرفكم نجيب بالعربية. جزاكم الله خيرا. laaj bi mbokk mi laaj mooy ban wax la imaamu xasaali waxoon ba borom xam-xam yi wuute ci ak moom laaj bi laaj bi tasawuf la. laaj bu xóot la al imam al Ghazali xam ngeen ko huwa al mulaq ñuy wax ci arab bi moom lay wax xujjatul islam mooy layu islam ngeen ko tuddee bokk na ci mujjadit yi nga xam ne dañuy beesal diine juróomeelu téeméer at ci gàddaayu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee ñu mooy yeesalkat bi yeesal diine ji ñi ko yonent bi waxe woon ci hadis ne ci bopp bépp téeméeru at ñëw ci sama xeet yi ci lislaam suñu borom dana yebal jëmm joo xam ne li day dikk ngir beesalaat diine li rakkoon ci diine ji mu yeesal ko li ci lëntoon mu leeral ko di borom xam-xam mag boo xam ne xam-xamam day matale mu xam xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam alquran di nit ku jub ku bari xam-xam ku leerum xel ku di amul njàmbaar koo xam ne kii royukaay lay doon mu leeral lënt yépp ci diine dund fi li yàlla dogal mu war ko dund jóge fi ci sell ak mat di xaritu yàlla bu màgg di ku jullit ñëpp fonk borom xam-xam yépp nangu mbiram li wax Ghazali moom dafa waxoon ne laysa fil imkaani kaan loolu mooy lan ci waraf bi mu dee misaal adduna bi di ko suñu borom bindee ak ni mu yéemoo nga xam ne bépp borom xel boo xam ne xelam ubbi ku ne mu di wéet di seet ni yàlla bindee adduna bi muy doomu aadama muy ndunda yi muy lii sax muy malaayka yi ci asamaan muy loo xam ne ni ay xew-xew lay doon ci adduna bu xalaat loolu dana gis ne ni yàlla bindee adduna bi adduna mënu ko gën a yéeme adduna mënu la gën a yéeme bi suñu borom ba mu waxee loolu am ci borom xam-xam yi li ci ëpp ci fuqaha yi la ñu ne dafa mel ne Ghazali dafa bëgg a wax ne kon suñ borom mënul beneen adduna bu gën a yéeme bi nu nekk gannaaw dafa ne nekkul lu jàppandi nekkul lu mën a am adduna bu gën a yéeme bii ñu ne kon dafa bëgg wax ne maanaam dañ daal yuuxi mu ajsal janaabil ilaahi suñu borom ne dafa tëlee kon ci li mu wax bind adduna bu gën a yéeme la ba mu ko waxee fuqaha yooyu jaar noonu waaye buñ seetee nit yàlla yi nga xam ne ahlu tasawuf lañu di borom xam-xamu xikma xam alquran xam hadis xam tawxid xam fiq xam tasawuf ñoom ñoom ñëpp ñu bind. ngir dëgëral li mu wax bokk na si ñu bind ngir dëgëral li mu wax Muhyiddin al-Arabi dégg ngeen ko Cheikh Abul Abbas al-Mursi dégg ngeen ko Cheikh Abdul Wahhab Sha'rani dégg ngeen ko Abdul Karim al-Jili dégg ngeen ko at-Tunisi bari nañu lool ci ulama yi nga xam ne ahlul haqiqa lañu bind nañu di leeral baat foofu li Imam al wax leeral boobu ñu leeral nag bari na ñoo xam ne nee ñu doyul ndax li ñu leeral bokkul ak laxasaal yi wax ndax dañ ñooñu bi ñuy tontu li gën a bari ci ñu wax dañu ne suñ borom nu mu xamee woon ci asal ba bindagul dara ne li muy bind nii lay jaare lii la si jublu te nii lay sottee loola waxuñu te loola la ñu nekk dañoo ne kon gannaaw la la woon ci xam-xamu suñ borom ci njaal bi nga xam ne nii la fa si yéene doxee loola bokkul ak lu mënu la gën a yéeme li ndax nii la kon nekkoon waaye teewul mënoon naa am leneen lu gën a yéeme te nangul lool ñu ne kon ñoom li ñu tontu doyunu ra'y boo xam ne gisuñu ci téere yi kenn ku ko bind moo di dafa am wet bu ñu sàggale mooy lu yéemu lu yéemu dafa am ñetti ponk li yéeme li ak ki koy yéem ak la yéemu ca la ñuy yéemu bu ñu seetee ponk euh, am ku ci manqué ni ki tey xelum nit ki yéemu am na foo xam ne fa la xel ma yem bu ca bu gën a yéemee ci loolee moom moom ndax fa la xamam xam-xamam yem loolu la bu gën a wax bu mu ne ñe moo waaye gën koo yéeme gaynde moo ëpp waaye gën koo yéeme bu nu seetantalee gàtt seetan seetantal mbott dana gis ne kéemaan gi ne ci mbott sax mën na am nekkul ci gaynde kon suñu borom lottul ci bind beneen adduna bu gën a yéeme bi bokkul waaye yéeme lañu wax bokk lépp adduna bu gën a rafet bi wala bu gën a mag bi wala bu nit ñi gën a texee wala bu xam-xam bi gën a bare loolu tekkul ak wutewul ak bokkul ak lu gën a yéeme lu gën a yéeme lay wax alquran dafa wax ba tàyyi ne fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fi l-ardi aw sullaman fi s-samaa'i fa ta'tiyahum bi aayatin wa law shaa'a Allahu lajma'ahum 'ala al-hudaa fa laa takuunanna mina al-jaahiliin wax na mu ne walaw nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqaala lazina kafaru in hada illa sihrun mubin doomu aadama yi ci suñu borom indi àgg na ci dayoo yéemu ku ci yéemuwul bu suñu borom wàcce woon téere boo xam ne moom ci moo ko bind ci loxoom wàcce ko ci kaw suuf it dañu naan lii ak njabar la rek xasaar bi li mu bëgg a wax moo di ne doomu aadama xam-xam dafa am fu mu kon ak yéemu ci dafa am fu mu yem yàlla mën naa indi lu gën a yéeme li mu wax waaye kon dootu gën a yéemu fi moom ndax xam-xam ak guñ ca loola loolu la ñi tontu ñëpp nag dañoo tontuwul noonu moo tax ñi doon weddi d'accord ñoom ñoom ci li ñu tontu nun nag noonu lañ ko gisee noonu suñu mën na lu gën a yéeme adduna bi waaye nee na bu fekkoon ne damaa wàcc am bu ma bind rek sama loxo yi bu ma ko indee muy alxuraan yi dañu naan rek ak njabar la kon lépp lu gën a yéeme bu ko yàlla indi woon ñii ñii yéemu rek ci yéemu waaye ñi du yéemu duñu yéemu mukk ndax alxuraan wax na ne walaw jaa'at kullu aayatin laa yu'minu hattaa yarawul azaabal aliim bépp kéemtaan bu mu doon bu yàlla sàkk bu ñëwoon yéefar yi teg seen bëtit du tax ñu gëm kon du tax ñu yéemu kon li xasaal yi wax mooy li dëgg mooy li wér fekk na nag masala mi dafa xaw a xóot dana weesu xel a bari moo tax moo ci sori mën nañ ko yemale foofu rek ñu laaj beneen bi ci tontu man dama defoon sax mën nañoo laaj yi jëq yi moo war a ji ñu sori nii waaw léegi ñu jublu ci ndax laaj yi ñaari xaaj la laaj yi fiq laaj yi tasawuf nu war a jiit laaj yi fiq yi sof laaj yi tasawuf fiq mooy lan mooy li nga xam ne mooy àtte jëfi jaam bi jëfi jaamu yi ak jëflante yi muy jëflante ay mbindeef yi ci des di mbokki addunaam li ko atte atte sëy atte fase atte njaay atte jëflante yëpp atte julleen koor loolu mooy xam-xamu fiq dañu bëgg nag laaj yi aju ci fiq ñu njëkk ko sant ba noppi est-ce que waaye xam nga ko man dama bëggoon waxal lii ci arab bi naan bari boobu waaye bàyyi ko lu tax lu bay wax ci d'accord waaw waaw kon ñu tàmbali ci ngeen ko dégg ci oustaz docteur Serigne Sam may wax ko ñu tàmbalee ci laaj sax yi laaj bi nekk suñu kanam ba fa am mbokk muy laaj mu ne ndax dagal na ci ab jullit mu sëy ak koo xamee ni nii ab mushrika la maanaam ku tënkuwul ci jenn diine kuy bokkaale ak yàlla te jullit ba sax te diine lislaam jigéen ci sax te loolee mu nekk mu ne ndax loolu dagan na ci ab jullit daganal na jullit bi mu takk yéefar yéefar bu ko waxee lu yaatu la xeeti yéefar yi dañoo bari am na yéefar yoo xam ne li tax bu ñu yée li tax ñuy yéefar mooy weddi gi ñuy wax bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la alquran daf na laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ñi nga xam ni nag weddi nañu Muhammad weddi beneen yonent muy Isa muy yahudi yi xeet yéefar yi la ñu bokk bu ñaar ñuy wéyee yeneen yéefar yi nga xam ne diine ja ñu nekk mësul woon a doon ab yonent indi bu ko woon te xam nga ne diine yéefar ak diine nasaraan bu ci nekk ab yonent ko indi bu yàlla yoon yónni waaye dañoo dem ba jamono weesu loolu xam ba nga xam ne jàng ba nga xam ne moom la jàngale woon yonent yooyu wéy ba ràpp ba nit ñi xamatuñ ko ñu yónni beneen yonent ndax xam ngeen ne si jamono ci njëkk jaay njëkk njëkk njëkk doomu aadama yi mën a gu ñoo liggéey ay kër xamaguñu këyit yu ñuy bindee dañ daan bind ci ay doj mu gis dem wala ñu bind ci daat ci garab yu ñu yàq ba mu ratax yu muy matériel bu diis boo xam ne daa yi leen daan dàq ak ak foofu yi maanaam gaynde yooyu ak maanaam ndox na mi nga xam ne moo daan ñëw di ko indi ñu daal daw di ko fa wëcc bu ko defee njàngale booba yonent booba jàngale woon daal di raax suñu borom war a yónni beneen yonent ci mu gindi jàmm di dem ba bi nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw na fekk adduna bu fekkonte ne léegi dafay jëmm ciy màgg àgg na ci waxtu ñoru xelam nga xam ne dootu aajo diine ci ñëw ndax diine ji ma a ñëw dafay d'accord ak civilisation ak xelum ñooñu mu ko yónni buñ seetee ñetti diine yi jógee asamaan nga xam ne mooy diine diine dëgg-dëgg nu xam ne doomu aadama maanaam humanité maanaam insaniye doomu aadama bu doon jëmm bi mu tolloo ci waxtu ndawam boobu la diine yi yeewoo ñëw mu tolloog ci enseignement enseignement primaire doomu aadama bi di màgg ba xelam weesu fa mu toll woon meneen njàng war ci moom ndax dépassé na mu njàng lu njëkk ma mu toll nga xam ne xelam ñor na ba nga xam ne lu mu xam lu ko mën a xam mukk ndax xelam àgg na ci ñor mu tolloo enseignement supérieur l'islam ñëw muy ji mujj nga xam ne beneen diine a ñu ne nag joo xam ne mu ngi sox ci koy bu ab yonente masa di indi ñoom lañ tuddee ahlul kitaab ci te du jullit ñi muy yahudi yi ak nasaraan yi ñoom ba tey ay mbokk lañu ci wet waaye mbokk lañu mbokk boo xam ne am na limite am na yemukaay mu boo seetee ne l'islam ñooñu la gën a considéré ci ñu ci def ndax boo reyee ab yahudi wala nasaraan ci loo xam ne du yoon l'islam day jëm lay teg bokkul ak boo rayoon beneen doomu aadama boo xam ne gëmul benn diine seen di di ñooñu maanaam ku rey ñooñu la ngay fay ci l'islam bu jaay si l'islam taxawoon loolaa gën a néew ndax ñooñu lañ gën a fonk loolu moo tax l'islam daganal yahud wala nasaraan bu jigéen di jullit bi takk ko waaye nag daganul jullit bi muy jigéen yahud wala nasaraan takk ko waaye nag bu fekkee ne yéefar bu amul téere la xam ngeen ne yahud yi seen téere yi Linjiil mooy téere chrétien yi maanaam nasaraan yi yéefar yi nga xam ne amuñu téere muy libre penseur yi wala fétichiste yi wala animiste yi wala ceddo yi nga xam ne amuñu benn diine ñooñu ñoom ñoo féete ca gannaaw ku leen rey dañuy bëgg na néew ngay fay ñooñu daganul jullit takk seen jigéen jullit dagan na nag mu takk jigéenu yahud wala nasaraan waaye jullit bu jigéen bi moom kenn ku dul jullit war koo takk leer na nanu waaw bon waaw bon pour euh, sëñ Sam continuer foofu nga xam ni laaj boobu que sëñ Abdou jot ni maanaam ba tey ci wàllu mbirum soxna yooyu léegi dafa am beneen mbokk bu ci euh, laaj waaye mbokk mi itam dafa yéene woon maanaam ñu jottali cantam goo xam ne am na ci ñi nga xam ni ñoo njiitu kuréel gii tax lii am mu leen di ñaanal itam di seeraloo sëñ Sam ak di ko ñaan mu ñaanal kuréel gi jiital yi sam borom yàggal leen fi yàggal seen taxawaay ci kanam mbooloo bi léegi gannaaw loolu nag mu doon wax naan ñu gannaaw fii li ëpp ci liggéey ji nuy am day nekk contrat yoo xam ni contrat bi du ñu permettre lu dul maanaam du ñu may lu dul ñu am congé weer ci at mi léegi te nee na li ci ëpp yi dañu bàyyi ay soxna Sénégal léegi muy laaj loolu ndax l'islam dana mën a nangu loolu ak mu nekk ñu nekk ak suñu soxna weer wala am na beneen tolérance boo xam ni dana ci mën a nekk daal. waaw. xaw ma dañuy ne ad-daruraat tubihul mahduuraat ad jullit fa mu demee ba lekk mënt wala naan sàngara dagan ci moom moom lii tubaab wax contrainte maanaam ëftiraar jullit bi bu demee ba nekk ci diggante bu àll moo xam ne xam nga ne mënt li mu tiim bu ko fu weesoo di gisati dara lu mu lekk ba mën a gisati lu mu lekk ba mu muy dee yoon daganalal na ko mu lekk ci dagg ci yoraale fu mu xiifee lekk bu gisee nag leneen lu dul mu sànni ko ngay lekk fot ndox moo tàggat te fot bi amu fi lu butéelu sàngara yoon may la nga daal di góox góox mag wanaas mu wéyalee loolu ki nga xam ne l'islam bi nga xam ne mën a jooju la am nga xam ne doomu aadama bi nga xam ne moom la yàlla gën a fonk ci li bind ndax ci nit dong la sàkk xale di ma ko waxee ci nit dong la sàkk ku mu waxal ci nit la nit la def muy xalifatullahi fi ardi fonk gi mu ko fonk tax na lépp lu nar a faat dundam gi mu fonk loola ba fukk xaw yi dem nañ ci beneen boo nekkoon ci biir bato ñu fukk bato wala ñu taal ko bato bi tàkk mu wóor la ne boo ci toogee dee nga xam ni itam mënuloo ndox ba boo suuboo ci géej gi da ngay dee rek waaye boo suuboo ci géej gi da nga fi dundaat juróom-ñetti minutes soog a dee waaye boo tegee ci bato bi safara bi dana rey ci juróom-benn minute la ci yow nga sóobu ci ndox mi loolu lépp ngir sàmm bakkanu doomu aadama léegi ñu seet nag ne doomu aadama bi jullit bi dafa am yoo xam ne ajuwul ci bëgg-bëggam bu fekkee ne leer na ko ne bu saxee ca dëkk ba ca réew ma ba ne gàddaay ñëw fii du am lu mu toppatoo njabootam ndax su borom dafa yëkkati njaboot yëpp muy soxna si muy doom yi ak mbokkam yi ko jege te amuñu keneen ku leen yor seen charge yëpp yàlla daf ko teg ci loosam te bu ëllëg daf ko koy laaj bu fekkee nag seet na seet bu nekkee ci réew ma du ko mën te xam na ne farata tax koo gàddaay mu ñëw ci yeneen réew réew mu ñëw seeni aada ak seen diine wute naa jëm ñam fa bàyyi fa mu jógee ak la mu doon moom ci boppam foofu daruri moo am weer bi nga xam ne moom la am ci congé ca la mën a dem bu fekkente ne mënul am benn permission ndax yoon li ko sant mooy mu def lam mën lépp waaye lam mënul nag yoon sant ko ko laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa bu fekkee ne mënul la dem ci réew mi dul mu am congé mu am congé dem ci réew mi donc la ko yàlla sant waaye nag bu amee congé lu mu demul rek diggante bu mu niig niigal te fekk na kat ci ba bànnee xam la aju dana am bàkkaar mu dem bu fekkee ne dem na ndax jigéen góor gi li mu amee jigéen ci ñii la dëkkuwaay ko dund ca réew mu mu dëkk ñam fa nawloon teel nañ ko defee seen maanaam seen valeuru dund dëkkuwaay dund ak ko ci mën-mënu ku góor gi bu fekkente nag pour nag mu laalanteeg moom yoon dem ba ci ne bu ko giñul lu dafa toog rek bañ ko def ci bànnee xam kon fuqaha yi ñu am na ñoo xam ne budul giñ àpp nañ ko ba ci juróom-benn weer ko juróom weer war na ko def maanaam yeneen ci fuqaha yi ne bu fekkee ne dara jotu ko te am ngir ngir yaramam war na koo def ci ñetti weer waaye bu dee ngiñ nag moom dañ koy gaxawal mu kaafaara te na mu waxe diñ ne yemale naa koog sama ndey wala yemale naa koog sama maam wala dara yoon du ko jàpp waaye dana kaafaara balay jafete moom dara kon xaq yooyu yi mu man bi mu nekkee ci réew mii te soxnaam nekk ca dëkk ba dund bu mu manqué koddaay bu mu manqué fa muy dëkk bu mu manqué mu des jëmmam jëmmam nag gannaaw mu ngi ci baruur yi maanaam am na lu ko gàllankoor ba mënu ko lu dul par weer weer bu nekk war na koy def waaw loolu la waaw waaw loolu waxoon naa ko waaw mooy li ma waxoon ne bu fekkente ne mënu la def yi ko war lu dul mu génn loolu laa tàmbalee wax jalgate itam ba mu jalgate jalgate mooy am na mu mën loo xam ne soxna sa doyloo na loolu mu bañ a bind wala boobu xam ne dem gi muy dem waxtaan na ca moom ba jubóo léegi bu fekkente ne yooyu yëpp nag lenn loo xam ne lii lu dox ci diggante bi la kon dana mën di ma wax waaye yi ñu ci sàmmoonteel mooy xàq ji xàq ji dëkkuwaay dund ko daal gis la xaqam la ju mu moom joo xam ne lu ci màgg bu la ko baalul yow ko jël ci yow. waaw am na beneen laaj bu fi ñëw ci fekk muy ne njëkk ñuy wax laaj bi dafa am mbokk boo xam ne ni dafa yore ab Renault 5 Targa Milano. wittili bi nag nee na bu fekkee jëlu ko dana ko bindal molto. targaata Milano Renault 5 la dem bi mooy mbokk bi daf ne dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan julli njëkk muy laylatul isra te teene ci laylatul isra mu ne nag kon julli googu yonent bi daan julli gan julli la ak lu mu daan ko julli waqat wa aqimi salaata tarafay nahaar wa zulafan min al layli wa sabbi bihamdi dañoo yoon lool jullit suba ak jullit wetu timis rek suba ak ngoon muy ñaari bu ci nekk ñaari rakka loolu fekk na dañ ko daan def lu jiitu lislaam bi lislaam ñëwee mu wéy ci loolu ba bi muy jot juróomi jullit da ngeen ci laylatul mi'raj digganteem dellu toogam ak yont yàlla Musa alayhi salaam ci wàññi julli bi ba mu àgg ci juróom noonu yonent bi daan jullee nag ba tey fu xaw am ne ñoo ci xam ne dañu ne daana am sujjóot daawul am rukkoo am ñoo xam dañ ne daana am sujjóot ak rukkoo waaye li si am xaw nañoo d'accord ci ne ñaari rakka la daan doon suba ak ngoon ñaari ne soit est-ce que booba daana jàng alxuraan ci julli bi fuqaaw yi wax nañ ci wax yu bari ndax xam ngeen ne daawul lu dul alxuraan yonente bi sallallahu alayhi dafa tere woon bu kenn bind lépp lu ma wax lu dul alquran ñu dem ba mu am yenn ci circonstance yoo xam ne dagarangal na yenn yan nit dagarangal na yenn ci nit ñu bind hadis saxaaba yu mag yi ñi ci gën a bari boo leen laajee ba ñu wax la ci masala boo ko bindee rek bu ñu ko yëgee daal di koy nangu far ko raxas ko ndax ci der yi lañ daan bind dañ ko daan raxas ndax der bariwul noonu dañ ko daan wulli ba mu nooy di ci bind këyit amul bu ko defee dañ koy raxas pour mën cee bindaat la nga bindoon dañ koy raxas loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu a wax ci mën a gën a gàttal ci dëgg. beneen laaj bi ci topp di fekk ba tey kii dafay laaj mu ne ñun dañoo nekk fii di liggéey ñenn ñi di fayeeku weer ñenn ñi di jaay mu ne léegi te ay julli lañ asaka war na ci li ñuy liggéey mu ne naka la koy génnee kii liggéey ak kii jaay naka lay génnee asaka. donc kii jaay bu génnee asaka. albaayi aji jaay ji imam mudir wa imam muhtakir benn mu nekk li ñu tuddee mudir wala mu nekk li ñu tuddee muhtakir mudir mooy ki nga xam ne moo ëpp ci yéen seenum njaay dafay jënd rek marchandise am fu mu gisee prix bu baax jaay waxtu mu gisee marchandise moo xam ne yaakaar na ne bu ko jëndee dana ci mën a am rek mu daal di koy jënd muhtakir mooy ki nga xam ne borom barke la bu amee magasin am bu dara ñàkkee bu dara baree ba bari mu jënd ko denc ci magasin bi ba nga xam ne euh, loolu ñàkk na amatul mu jaay ko ñoom ñaar kenn ku ci nekk nii ngay asakaale diir bi moom ki nga xam ne dara du sax ci loxoom day jënd rek di jaay fu mu gisee njëkk moom tam xarit la ñuy seet waxtu tam weeru tam xarit mi teroo xam ngeen ni bu njëkk dafa daan am fu ñu tuddee saa yi maanaam nit koo xam ne moom la ñu chargé muy wër réew mi di jël asaka yi di ko def loolu amul yow bi nga xam ne jullit nga te sa diina def laa itteel nga bëgg génne asaka boo dee jaayee noonu waxtu wu tam xarit jotee rek ashura ak da ngay daal di seet li nga am ba xaymaal ko xëy maal li nga xam ne marchandise la nga seet maanaam valeur am li nga amee ci alal itam ak bor yi nga xam ne bor moom ay charte yu bari ak yi euh, banqaas yu bari yuñ ci mën a wax la moo ci nekk nga xam moo tax du ma ci sori bu ko defee nga génnee loolu asaka bu fekkee nag muxtakir nga nga xam ne da ngaa amee say magasin denc wax bu yëf yi jafee prix bu baax nga jaay kooku moom dañu lay bàyyi bu bis boo jaayee rek ñu ne këram agsi ci yow lépp lu ne ci sa loxo dañ koy daal di asakaal ki nga xam ne nag day liggéey di fayu par weer xam ngeen ne alal bu matee niswa bi bala cay asaka war fekk na mu toog at weer bi nga amee woon ba weer nga dellu ci déwén bu fekkee weer wu dee am dara denc beneen weer ñëw nga am dara denc ko la nga njëkkoon a am ca weer ba nga ko amee woon bu jotee bu fekkee ne loola mat na nisaab loola doon ngay asakaal la ca des weer ndax ñaari amin dafa am amin boo xam ne ndey ji dafa nekk fi yow muy jur naka da ngaa am ay nag wala gëléem muy jur wala nga am sa rasumal maanaam sa capital di jaay ak a jënd ñooñu ñoom wa hawlul arba'i wa euh, hawlul arba'i wa nasl kal usul wa taari la amma yuzakka an yahul loo ci xam ne lii nag ndey ji maanaam cosaan li yaa ko moomoon mu jur ci diggante bi bu at mi accès da ngay waññaale li mu jur ci diggante bi bu fekkee ne da ngaa amee sa sa sa capital di def tijaara di jaay ak a jënd li nga xam ne moo doon rasumaal maanaam moo doon capital bi nga xam ne moom nga doon jaayante ko jëndantoo bu at mi dellusee euh, bénéfice yi nga am da nga ko si boole wàññaale ko seet lu ci asaka nga génne ko nga xam ne kon li tax cosaan la li jur lii moo xam ak jur la wala capital booy jaayante ko jëndantoo la moom cosaan bi rek la ñuy seet bu weer weer ba nga amoon cosaan bu ñëwee rek nga daal di koy bu fekkee nag lu lay dikkal la ni ki par weer lañ fay wala ñu di la ko may wala nga di ko doon lenn lu ci nekk lu mag mag asaka bala nga koy asakaal weer wala ko andi woon dellu si la ca tegu te lii juru ko moom ñu dafa ñëw ñëwinu boppam loola itam da nga koy téye bu ma tee asaka da koy téye ba ak ma dellu si nga soog koy asakaal bu fekkee ne ma ba muy dellu si lekk nga ko fi dara waru ci ndax dégg ngeen loolu. leer na jaay kat bi ñaar la mu dee maxtakin kii mu gisee njëg jaay jënd mu gisee njëg jaay li ci des day dàq ay waxtu yu muy dàq di fa di ca jaay ki nga xam ne dañ ci dëkk jaay diwén fu mu toll moom bu weer wi ñëwee rek tam xarit mu jaay ki nga xam ne nag day denc ba gis prix jaay def ci magasin am waxtu mu jaayee rek la ko askan wi yore li nga xam ne nag moo di kii liggéey weer solde bu mu fayu lekk ca la ca des bu matee nisaab ba xaw mu am ak ci moom mu soog koy asakaal waaye bu ci agee day def weer wu ñëw mu denc dara weer wu ñëw mu denc dara fekk li muy ci par weer kat mutul asaka waaye ba weer wu dellu see bi ko seetee mu mat asaka mu daal di koy bëgg asakaal ci at la mu njëkk am déedéet lenn lu ci ñëw rek weer waa weer amee dellu si asaka soog koy wàcc dégg ngeen ndax bu baax waaw fan ci toog ci biir asaka yaakaar suñ jamono léegi ñu leeral leen lim bi nga xam ne moom la nit ki war a am pour génne xam ne ñaari téeméeri dërëm. waaw lañu ñaar téeméeri dërëm nag. bu ñu ko xaymaa li mu tolloon léegi. ci suñ jamono léegi ñu leeral leen lim bi nga xam ne moom la nit ki war a am pour génne asaka. c'est ça xam ngeen ne ñaari téeméeri dërëm. waaw lañu waxoon mais ñaar téeméeri dërëm nag bi ñu ko xaymaa gatul li mu tolloon léegi parce que centre de recherche islamique bi ñu seetee dañoo seet ne ñaar téeméeri dërëm yooyee ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu ko seetee et gis nañu ne juri di ñu ngi continuer jëfandikoo xaalis boobu ba ci jamono yi Abdul Malik ibn Marwan bi ñu seetee ne ñaar téeméeri dërëm yooyee poids boobu li mu ñu jox mi ngi nekk 595 grammes biñ ko seetee itam gis nañu ah, xaalis bi na mu toll bi ñu seetee nag loolu li muy tolloo ci suñ atum ren bii li ngi tolloo fanweeri junni CFA ak ñett kon fanweeri junni ak CFA ak ñett ku ko yor comme ni ko Serigne Sam waxee denc ko ba weer bi dellu ci war nga caa génne asaka boo ko ciy génnee asaka moo boo wàññee ba muy téeméer maanaam da ngay jël benneel ba ah, xaaj ko ci neen ba muy mu xaaj ko ñeenti xaaj muy ak nisful aussi kooku mooy li ciy génn kon loolu lu ci am solo la képp koo xam ne am nga eh, eh, fanweeri eh, junni ak ñett am na nag beneen masala boo xam ne ku ci aju mais dafa sa sëriñ Sam moom dañ ko ciy xalaat parce que dafa am ñoo xam ne di yokk asaka jooju bala mu koy génne day seet ba nga xam ne li xam ne mooy ay dororaam parce que su fekkee ne man am naa kat euh, fanweeri junni waaye fanweeri junni yooyu ak ñett kat bi samay nécessité bala ñuy génne ni sax samay nécessité daa war a mat ci kaw su fekkee ne man salarié la boo xam ne ci lenn ci gis-gis borom xam-xam dañoo wax ne naay génne fas asaka par weer comme ci acte salarié ci waaye léegi weer bi kon ba ma la ñu am ñu wax ne bala ciy génne dafa war a génne lu waaye génne frais transport yi muy demee ak lekkam ak naanam la ca des nag fa nag am tàmbalee parce que euh, dañoo wax ne al zakat an dahril ghina kon nag ki nga xam ne ay nécessité bu mat réewu ko ñu koo boole ci àtte partir la bokk ku ñu war a def asaka la kon balay génne asaka dafa war a génne li nga xam ne moo aju ci dund ak njabootam ak seen seenum togg li mun a ñàkk la ca des nag bu matee fan nga junni ak ñett yu fa toog weeroo jëm ci déwén mu maay xaar ba xam ba ban. waaw waaw noonu la très bien nga bi ma waxee ne bu ca lekkee ba noppi mooy bu ca defee ay nécessité ba noppi mu des la mu denc ci gis nga am na ay jumte yu bari ci suñu réew meenu ne waaw ci mbirum nattale boobu ñeent ak tranché yi ñu daan wax ak ñaari téeméer yu nekk juróomi dërëm bu wàcc ñaari téeméer yu nekk juróomi dërëm mën na caawaar ci kaw bu fekkee ne dem nañ nag ba mat ni saat waaye loolu day ëpp ñaari téeméer fuuf ni kiy wax ñaar ñaar fukki junni ak ñett xam ngeen ne ñeent ak trahison dañ ko saxaloon booba te ñeent ak trahison ñu di ci ñu di ko def maanaam muy canu jigéen ju ñuy takk bu ñu demee ba nga xam ne xam ngeen ne moo ne réew du sax day soppiku man na soppi ci jamono yu jege jamono yi nga xam ne ci lañ daan tëral ci la fuqaha yi daawoon tëral nag xam nga dañu ne dinaar ak dirham boo seetee ndax chéré ak booba la tolloon ba ñuy ñu dal di baase ci ñaar yépp booba sax ci boppam dinaar muy lu ñu door ak dirham yemuñu woon ay xëyma fuqahaa yi dañuy li qadiyatun ci sëyul moo i dinaar yi ñuy seet bu dee dëyee ku rey nit di seet la kooku fukki dinaar fukki dërëm ak ñaar lay wecci xam buñ ne bu ñu sàccee dinaar dañoo war a dagg loxoom na fekk rubu dinaar booba dañ seet dinaar bu ci nekk muy wecci fukk ak ñaar waaye bu dee ci li ñuy wax al jiseetu asaka fukki dërëm dong la lay lay wecc yàlla dimbali na nu mbirum dinaa ko ci nun dërëm nag wàlla la ba mu amoon moom la ulama yi ay recherche fii ci Sénégal amoon na fi ñenn nit ñoo xam ne dañ ko bëggoon a xiyaas ci prix bassin maanaam métro bassin wala ne bassin def ñu ne prix waaye saa yooyu yëpp ci nekk njaay la te njaay moom prix amul day soppiku day yokk ak di wàññi ko waaye nattale yi ñu yépp bu ñu ko seetee ñetti nattale yoo xam ne daanaka xaw daje ñett fanweeri junni ak ñett waaw ko ci li ko manqué tuuti la ko manqué bu ko bu ñu waxee rek ne ni ñu ko daan waxee ñaari téeméer ñu ne juróomi dara war na ci nga daal defe ne boo amee naa ko loolu ñaari téeméer ko seetee loolu moo tax ma daan soowoo ci cat ndax dañuy maye soxna léegi ci ay ñetti téeméer juróom-ñetti yooyu te erreur bu mag la ndax ñeent ak ba ñu daan wax ñu daan ci maye soxna bu ñu ko xiyaasee léegi ci ñaari téeméer yooyu mag fanweeri junni ak ñett cent soixante cinq mille da ngay xam ne kon ñu ngi def ay erreur yoo xam ne te sëy ponk yi bokk na ci can gi kon bu can bi manqué te du dañoo xam ne nangu nañ leen kat nangam te loola mag na waaye lii lañ ciy lu loolu dañoo joxe ne lii lañ koy jox muy ñeent ak tranché yi ñu wax léegi vingt sept vingt et un vingt cinq yi sëy ba du sax du dox yoon du ko nangu erreur bu mag boo xam ne France koy def kon bu ñu defee takk sëy gannaaw ñeent ak tranché lañ daan takk ñun calculer ñeent ak tranché ci jamono yooyu ci jamono yooyu ci jamono yooyu boo dee laaj rek mu ne boo laajee ci sëy yu bari ñu daal defe ne da nga bëgg xaalis waaye man bari na loolu lu ma ciy soowoo kon masala ay fanqaas yu bari ci am yoo xam ne da ko topp ba jënd solo waaye dañ continuer ci ay tegu benn ba tey ci la rek ñi dafay laaj mu ne ñun nekk fii ci réewum tubaab te weeru koor di ko fekk te te weeru koor bi ñu fekk. waaw te li gën a ëpp ci waa réew mi ñuy tëwoo seentu weer bi. mu ne naka la ñu mën a xaymaa ba mën a tàmbali koor bi. ndax dañ koy sukkandiku ci yeneen réew walla déet. bu leen li ci jot li mooy mu ne. ñaari laaj la bokkuñu borom waaye dañoo xaw a jege ndax lépp ci koor la. mu ne ndax ki nga xamee ne dafa woor. cee jant bi soogul. di jël sax la bind ci laaj bi. léegi mu tawaat ñu yóbbu ko hôpital dinañ sigil ko. maanaam ndax sigil. dog na ko wala dugg. laaj bu njëkk bi mbirum weer xam ngeen mbirum weer li ci nekk lu délicat weer dafa jagleel aw tund rek ndax yàlla santul jullit ñi nañuy woorandoo nañuy woneendoo jant bi du fenkandoo ci pàcc adduna yépp du soorandoo ci pàcc adduna yépp jullit ñi duñ julloo duñ julloo wenn waxtu ci pàcc àdduna yëpp ñee dañuy julli suba ñee julli tisbaar ñee julli takkaan ñee julli gee waaye weer liñ ci santane ab gis teg bët fuqahaawul maaliki yi ñi ci gën a bari daanaka ñëpp sax d'accord nañ ci ne calendrier nanguwuñ ko suñ borom bu namoon adduna bépp di jullee euh, tabaski koor yi di war a doo kon mu basé l'islam ci calendrier solaire waaye calendrier lunaire la l'islam basé te calendrier lunaire weer bi moom mun ñoo wàññi ne nanga bi fa rek lay doon ak mu ne déedéet kon suñ borom daf ñoo sant muy séenu ba gis séenu ba gis boobu lu ci nekk dafa am béréb bu mu yem ka ngay mën a woor a dool na ngeen bokk waxtu julli ka ngay mën a wooree dool noonu benn mag mas nañu waxtaan mu nekk li ma ne sëriñ diw man maa ko jàpp waaye tudd na ma tur woon mas fekk sëñ bu mag bi ci béréb sàngam ci weeru koor weer bi di fukki fan ak ñu toll ci fukki fan juróom-ñeent bu muy tàggoog sëriñ bi di waxtu takkusaan war a dem këram ngir fekk fa julli bi war a mu dem ba àgg ci benn dëkk boo xam ne fa la ko jant sooyo mu gis ne weer wa feeñ na fa mu ne gannaaw dana ko ko wari ji sama kër day te weer wi feeñ na te fii sama kër gën a sori fii sëñ Tuba rek damay wàññi ko junneeg moom bi mu dikkee ci dëkk bi sëñ bi nekk ñett li ko loolu mu ne ko demal ba fa ngeen gisee woon weer wa nga wari fa yaag ñoom te ngeen bàyyi noonu gisuñu weer bi ñu ñu ñu war weer bi ni ko sànq euh, man li ma doon proposé Sénégal yi nekk ci réew mi mission bu leen bay seet ci réew fu fi gën a neex a séenoo weer ñu tànn commission koo xam ne nit ñu wóor ñu ñu doy loola ñu ko séenu waxtu boo xamee ne gis nañ ko yoon woor loo leen buñ ko gisul yoon na leen euh, yoon woorloowu ko gisul léegi am na solution yu ñenn di jël moo ne Sénégal Sénégal buñ ci waree li nuy nga tee ñu bari ci Sénégal naan leen weer day feeñ màkk ñi daal di bëgg wala mu feeñ Maroc wala mu feeñ bër te bokkuñu àtte day daal di bëgg ñëw ci noonu waaye gannaaw ay jullit lañu te sëñ Tuuba kaamil la al kaamilu la laa yutfiu nuuru maarifatihi noora wariihi dafa sàmm sharia li mu sàmmee xaqiqa nit la xam ne lépp lu ab jullit wala taalibe war a xam bind ko ko warul na ko boppam bind fiq tawhid tasawuf ba mu leer ne na ko ñëpp jàng kenn ku ne nga xam lu sa ay farata sant nit ñi ñu jaar ci sharia ak boole ko seenu taalibe l'islam ju kon taalibe yi fu ñu nekk leneen yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa sant war nañ caa taxaw léegi communauté ngeen ndax mbooloo ngeen ni nga xam ne noonu ngeen di booloo seen bopp def ay fédération ak i confédération ngir lijjanti seen mbir mas naa leen fee wax moo di sama yoon yoon mu mujjoon rek nee nañ bala ñu ngeen di tawat feeg boole wu leen seen bopp sàkk ay fédération ak i confédération sàkk seen i statut li leen li ngeen bañ ci réew mi ngeen bokk bañ ko fekk am ngeen statut bu ngeen déposé ba ñu reconnaître leen lépp loo xam ne xàq la du ngeen war a am te amuleen ko bu ko defee da ngeen ko am yi ngeen daan tawat ñoom ñi fi daal yalwaar ak ñi ñëpp bu ngeen bindee ñu ne leen réew mu ne fi yalwaan li ñuy wax amul ku leen jox sa alal da ngay ñàkk dañ laa naax rek yépp lu ngeen bëgg a dindi am ngeen lu ngeen ko dindee noonu itam seen diine ji ngeen fonk ko ni ngeen fonk seen taalibe gi ngeen fonk seen taalibe gi ngeen fonk ko seen diine ji ngeen fonk seen diine ji ngeen fonk seen taalibe ndax ñaar ñu mënu lan ñàkk lañu ñu ànd ñu war a kon fi mu nekk naa mbooloo ngeen bu ngeen gisul weer rek ci yéen weer feeñu loolu donc seen gis ko dong lañ seen raadam ci benn temps waaw salaamaaleykum temps nag laaj ndax benn boobu rek waaw ci même Euh, li nga xam ne moo ci gën a am solo li nga xam ne moom la ñu war a jàpp ci laaj bi te parce que fu nekk fu ñu daje daañu koy laaj mooy amul sikk sàkk ni moom charia wax na ni nit ki dafa war a wu ci dëkk bi mu nekk ña nga xam ne ñoo koy njiital diine bi mu basé wu ci ñoom bu ñu gisee weer woor mu leen wax ñu def ko ñu yoree ñu dox ñu war a dox waaye comme ni ngeen ko xamee réew mii jullit yi fi nekk yëpp comme ci réewu Europe yi ci bari ay doxandéem lañ mm-hmm. te doxandéem yooyu bokk na ci charte l'islam ñi nga xam ne moom ngay dem ba dénk sa bopp ba wóolu ko mu mën la woorloo wala mu mën la dogloo mm-hmm. dafa fekk nga xam ko mm-hmm. nga falal ko sa bopp comme comme ilimaan ba pare léppam doy la itam maandu téem ak xam-xamam ak lépp mm-hmm. te loolu comme que amagu fi mm-hmm. te mat nañu mbooloo mbooloo diine mm-hmm. bu mat sëkk muy fii ci Italie mboolem taalibe yi ci nekk bari nañ France itam Espagne ak Amérique lépp surtout nag ñi nga xam ne ñoo bokk waxtu comme ni mu ko waxee ñoo bokk waxtu julli muy Europe ak Italie ak Espagne ak yooyu war nañu ci fédération yooyu benn bu ci nekk ñi am commission boo xam ne ni day doon juróomi nit juróom-ñaari nit yu maandu yu ngeen tànn yu xam lan mooy àtte sariya eh. ñooñu di yëkkati seen bopp di xool fan la jant bi toll bu weer wi jëm saabaan yegsee ñuy xool bu ñu leen luñ leen wax ci woor leen ngeen xam ne nii tuubaa moo leen ko wax ah. ndigal la aju mm-hmm. buñ leen dogloo itam ngeen dogloo ngeen dox ndax loolu dana matal li nga xam ne ni moom la sëñ Tuubaa wax ci mbooloo bu ci nekk indi na ci ay yoo xam ne ni xam nañu seen i charia xam nañu seen diine te buñ leen doyloo yam dana mel ne doyloo nañu waa Dakar sax waaw kon léegi waa Paris def commission boobu daañu mën a jokkalanteeg ñi nekk fii ci ci France ci Italie ak waa Espagne waxtu woo bu jotee rek na ngeen bi seet seen kilifa yi nga xam ne nii ñoom ñoo yore seen daayira yi ngeen di jottali ko nag ñoom bu ñu leen wax rek ngeen def ko xam ne ni ay nitu sëñ Tuubaa la yu mat yu nekk ci. Ah, waaw ci loolu itam ngeen war a mën a dem ba lu mel ne ku fi noppalu wala déet. Hmm. ngeen war a bañ a mën a ñàkk fayda ba. di wuti am kenn koo xam ne beneen bokk jullit la bu bokkul ci biir mu dem di leen ko sangal ngir ñàkk ci seen biir ñoo xam ne fal ngeen leen pour lool mbooloo jullit mu mel ne mbooloo xaadimu rasul boo xam ne dafa war a dundal sunnay Muhammad fu mu mën a ne kon war na lépp lu jëm ci ponk l'islam am ñoo xam ne ñoo ko fa yittoo ba suñu yegsee ñeneen tey ñoo soxla ci yéen ñëw ñeen ñu bëleen ci waaye yéen waru waru leen dem fenn di ko sàkku fenn waaye tax yaakaar naa sëñ Dame dëgg la sukkandiku ci Sénégal comme ni ñu ko waxee woon lu jaatu la ci kaw su fekkee ne maanaam wala min si dara wax nga tëb ko si ku amul waaye nag li ñu def ba war a mën a yitte woo lépp suñu mbir diine bu ñu bëggee organiser lu toll nii mën ko organiser bàyyi suñu yëpp ah. li nga xam ne nag mooy suñu raison d'être ci kaw suuf muy jaamu yàlla war nañoo mën a fexe ba sàkk condition boo xam ni dafay ittiwoo di séentu weer wi ak di ko ci waxtu wi muy war a feeñ ci koor ak ci koy bu ñu demee rek ba def ca lañ ca war a def lépp ah amuñu ci lenn lu leer ba dara ci lu may ci sukkandiku ci mëneel réew mu nekk ci suñu réew. Ah, waaw waaw ah, ah, a yaatu. waaw waaye rek nee na ñuy déglu Sénégal. Hmm. te war na war a teguñu ko kon waaw mën nañu wuteeg suñu diine ndax weer yi mën naa feeñ fii fekk waral na noo wari wari mu ngir noo def nan war a def ba gis ba gis ko weer wi mën naa feeñ fii te du feeñ am ñuy julli suba fii bokk teg waxtu waa Tuubaa di julli waxtu wi ñuy julli takkusaan bi bokk teg waa Tuubaa di julli kon weer wi mën naa feeñ fii te du feeñ foofa hmm. kon nag war nañoo def li mu mën lépp ba xam ne gisuñu ko bu ñu sukkandiku ci beneen bi doo sukkandiku waaye bu fekkee dañoo jaaxal rek sëñ bi defuñu daal du jaadu muy sukkandiku ba xam ne commission boobu eh, comme ni ni ko santaane ah, suñ daraame eh, ngir mën a génn problème boobu. Ah. waaw ndax moom mbir moom lépp santaane nañ ko ba noppi donc kon kii doo laaj fenn doo tàgg fenn da ngay julli rek ñi nga xam ne seet nga ba xam waxtu julli bi noonu koor bi boo ci defee ni nga ci war a def bu jafee da nga ko xam hmm. sëñ bi li yàlla yonent bi wax la wax waaw wax ba tey ci nekk bi nga xam ne nekk nañ ko fii hmm. maanaam dafa ñu ciy laaj loo xam ni bari na ci mbokk yi ñoo xam ni daan koy faral di def mu di lu mel ne di jouer lu mel ne loto wala loto calcio bi nekk fii xam ni bu dee Sénégal dañ naan loto sport wala PMU yooyu yëpp muy wax naan xaalis bi nga xam ni jullit bi dana ko fi gañe fii ndax dagan na wala daganul xaraam na daganul xaraam na daganul ndax nit daal balay mën a gagné dara dafay am jëf ju mu jëf joo xam ne ju jëriñ feneen nga xam ne mooy moo xaar lii rek boo ci amul tere nañ ko. bisi yi. ndax mbokk yi gannaaw booba naa fi nekk ci ñoom ñu am ay laaj ñu doon laaj ah, ñu may leen tuuti ci waxtu bi leeral leen. mbokk yi incha allah am na keneen kuy mu ne jullit bi nga xam ne dafay euh, dund fii ci réew mi. te toggoo bàkkaar boo xamee ni ci li ñuy wax ci kabaayir yi la mu ne te kooku nga xamee ne yonent bi eh, astaghfirullah nga xam ne lislaam ci boppam daf cee dañ ko war a géttal mel nag ko njaan wala ko naan sàngar te fii attewu ñu ci atteb lislaam te jullit boobu toggoo na bàkkaar boobu te bëgg na xar boobu léegi naka la ko mën a xar waaw nga sharia moom dafa tëral li nga xam ne mooy li war ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leen mooy boobu li ci war bu dee ku musul sëy bu dee ku musul sëy rey waaye nag rey boobu dafa am ay charte ñeenti seede la ñu laaj ñeenti seede yoo xam góor la ñuy doon war la woon la ñuy doon ca ba ko jàmm amee dañuy doon àlla te buñ bokk fuñ jóge ñu gis a dox yi gis bu sotti kenn du ne dama fekk ñu soog a pare kenn du ne dama fekk nangam ak nangam dañ koy gisandoo dañ ne kër mbir wa di fil mu xale ñu ngi góor góor gi ci dënn bi dañ koy misaale bu loolu amee xam ngeen loolu lu jafe la lañ koy soog a rey bi sallallahu alayhi wasallam nag daana maanaam lu ñuy wax pare benn benn waaye ñëw ne wax ko man de dama mooy mu jëlale ko mu dale ko waxee mu jël mu dale ko waxaat mu jëlale xam ngeen ne yoo xam ne mu kàllaf bi iqraar yi iqraar moom ndax mooy kooku moom benn ñeenti seede yooyu seede ko wala nga xam ne kenn si ñoom dafa nangu ne def naa ko wala rëbboo am ñoom nag bu fekkente ne nag léegi ki nga xam ne moo ko waxoon waaw waaw waaw man léeg-léeg damay damay bëgg a fekk yi nga xam ne day ëpp de. waaw ko léegi mu laaj moom nit gannaaw laaj yu bëri nañ ko gàttal rek. ki nga xam ne moom nan nga mën a def ne ko. sharia sart yi mu tëral dajewul ci moom te it fii nu nekk nekkul ni mu ko waxee nekkul ci réew moo xam ne réew mu jaay ci lislaam sax ba ñuy saxal loolu kon yàlla teggil na ko gësën boobu te moo doon rey bi bàkkaar bi ne diggante mag boromam la bu dee comme ko defal du soxna si jàmm bu bu fekkee ni def na ko nag bàkkaar bu mu mën a doon tuub moo koy far tuub nag dafa am ay charte ñetti charte tuub li nga na fekk ne rëccu nga ko rëccu bu bot fa rëccu yam fas nga yéene doo ko defati mukk mukk mukk mukk loo ca a dabaatal yëpp bu ko loolu waxtu boo ko defee rek suñu borom baal na la am na benn jigéen bu ñu rewoon ci loolu biñ ñu ko reyee ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne giñ naa ne tuub na tuub wax bu ñu ko séddaleen waa Madina ñëpp mucc am na benn waay bu ñu reyoon ci loolu bu ko reyee ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne tuub na tuub wax bu ñu ko séddaleen waa Madina ñëpp mucc am na benn bu ñu reyoon ci loolu bu ñu ko reyee ba noppi yonent bi sallallahu saxaaba yi ko toppoon am ci ñu doon jëm waay ñu rey ñu dem ba fekk mbëndu mbaax mu ne leen lekk leen kii li ngeen di defee yées ngeen lekk kii ndax ki ngeen di xas gis naa ko muy diri ay malaanam ci àjjana léegi kon tuub mooy saabu bàkkaar tuub ñetti sàkk yooyu la am bu fekkee nag li ngay tuub bàkkaar boo xam ne loo a dabaatal la nekkee koo amee loon bor wala koo nga dem ko wala nga jëwoo jëwoon ko nga dem bal ko mooy dabaatal gi bu fekkee ne bor la te nga jox ko way doonam kon tuub daal ñetti sàkk yooyu loo ci mën a dabaatal nga dabaatal ko nga rëccu ko fas yéene ko def mukk tekkiwul nag ne boo ko defatee tugg nga tuggoon na ko baaxul déedéet dañuy ne donte lim tuuboon defaat na ko nangam yoon ci bis bi juróom-ñaar fukki yoon ci bi waaye na fekk waxtu bu koy tuubee rek li muy def dëgg la ci moom te fas na ko yéene bañ mu defaat beneen bàkkaar waaye bu nekk ba na ko. fekkee nag borom kii waaw mu ne ko loolu moom boo xamee moom moom da ngay waar ndax am nga ñaari bàkkaar bàkkaar seen gënteeg yàlla. bàkkaar sa diggante ak waa kër gi ndax waa ji dana ah problème a ngoog <laughs> ah boo ko du la rey moom ko waxee mbaa du la rey <laughs> waaw beneen beneen question lu gaaw léegi sëñ bi maanaam ci wàllu woowu mu nekk dafa am koo xam ni maanaam laajam dafay mel ne day continuer thème boobu nga moom dafa wax ni bu fekkee yàlla dafa dogal l'islam sax jëkk na tere maanaam nga soo jigéen comme ni ko sëñ bi waxee léegi mm-hmm. waaye bu fekkee ni benn yoon sox nga ko defoon boobu mm-hmm. léegi yàlla dogal ak doom juddu ca mm-hmm. léegi gannaaw gi doom ju juddoo itam maanaam jën nga soxna si léegi lam la téere yi daal wax ci loolu ban rafetlu ban ko rafetlu ak noo ngi gisee daal léegi jën nga soxna si bu fekkee ne yoo xam ne soo ko jëlul woon naka defaat li nga defoon jël bi moom saafara la doom ji nag ajuwul ci yow def bi rek la ñu sant mooy la ñu seet mooy bàkkaar bi doom bi moom ci suñu borom la aju mën nga koo def benn yoon mu am ci mën nga koo def fukki yoon du ci am kon doom bi mënul yokk bàkkaar bi ci yow sa bopp waxuñu waxuñu mbirum doom ji yow sa bopp la ñu wax doom ji am mu ñàkk am ñoo yem ci yow waaye takk bi nga takk kee moom ngir bañ a delluwaat ci loolu moom lu ñu sant la ndax yaa ngi sakk bunt bi la musiba mi doon jóge sa mooy seytaane waaw waaw maanaam léegi dañ gën a gàtt léegi damay jàng gàttal waaw xam nga xam naa loolu dana ci baax moom ndax laaj yu bëri na bëri boo xam ne nii. te kenn ku nekk bu sañoon dana dégg am laaj. waaw sëñ ñàpp sax sëñ ñàpp doo ko mën a léegi dama bëgg a ñu ñaan mbokku jullit yi maanaam ñu bañ sax indeeti laaj ndax li fi nekk bëri na te wóor ndax sëñ Sam dana ko kii te jox li ngeen di laaj ndax jot naa ci kayit yoo xam ni ñooy bokk li ñu bind. kon ñu dimbale ma rek arrêté ñu doon di fi nekk. kon ngeen ngeen dal ci ma yàq ndax suñu mbokki arab dañoo xaw a yàqante bi daal bëriwul. Mm-hmm. waaye ñu tënk ko rek. Mm-hmm. tontu kàddu yu gàtt rek ñu ñaan sëriñ bi mu tënk ko ci kàddu. bon léegi ñu yeggale ci jàllale mbooloo. asalaamaaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh bismillah. nastawdi'ukumullah. asalaamaaleykum. léegi ñu indi laaj boo xam ni moom it euh, mi ngi concerné ñi nekk fii ci réew mi mu ni ñi nga xam ni yàlla dafa dogal. place bërëb yi nga xam ne fa la ñuy liggéey usines yi ñuy liggéeyee day nekk usines yoo xam ne sàngara lañ fay liggéey mbaa yàpp mbaam te l'islam aaye na sàmm sàngara ak yàpp mbaam ci jullit waaye ña fay liggéeyee nan la ci l'islam wax waaw ñu ci liggéey de bu ñu mënee am beneen liggéey moo gën bi nga xam ne ne yeneen bi salatu digëra ma dina ñëw mokkal waa màkka ba moom ko bis boobu day ëpp sàngara rëbb fukk ak sàngara rek bu ne kii yem reseñ bi ngir ñu nan ko rëbb ki koy nan rëbb ki koy def rëbb ki koy def taxmiir rëbb ki koy jaay rëbb ki koy jënd ak ki koy jëndal ak kañ koy yët ki koy naan ñëpp ba mu fukk kon loolu baloo tuddee ko umul xabaar yi sàngara mooy ndey bon ndax yëpp loo daan bañ boo bokk àtte dañuy misaal nit ki li nga xam ne jëndaleen waaye gàttal gi ñu waxoon dëgg kon daal nañ gën a gàtt rek misaal yi bari kon wax daal ko ba tey bu mënee am na fex war na ko daal wëñmal si ba xam bu fekkee ne am na ko alhamdulilah na ko jéem daal war na ci moom daal ñu jéem ko ngir mu euh, jóge ci liggéey boobu beneen laaj daal ñaari laaj la waaye daa leen mën a jël rek mu benn hmm. kenn dafa laaj ne ndax bismillahi rahmaani rahim ci julli hmm. loo waajib la wala mag wala lu war la wala lu sib la wala lu ñu raganal la. di wax it ne léeg-léeg day gis ñoo xam ne nii dañuy laqaam ba noppi. tudd cee turu ah, ak kilifa wala maanaam seen sëriñ. gannaaw bi laqaamee ba noppi soog a julli. ak it moo gis ñi nga xam ne nii dañuy tox cigarette ñu tox ba noppi. léegi daal di kàbbatu julli wala ñu jàng alxuraan wala ñu eh, jàng yeneen xasida wala yu mel ni noonu. waaw bismillah maanaam moom. xanaa ñi ko xamul waaye daanaka coow ci moom perpète sa jamono sa temps la ba ubbi ko ci bisimilah rahmaan rahim jub na ubbi ko alhamdulilah jub na lu ci nekk jëlee nañ ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na euh, ulama yi mëndaay bi niñ ci wuutee kenn ku ci nekk la nga wax dafa am foo ko teg pour imaamu Shafii yi fatiha bisimilah rahmaan rahim daf cee bokk moom ngaar maa ngi nii waaw waaw waaw. def nañu. Cheikh dinañu ci lii. sanu salli sama naaw incha allah. aywa incha allah. incha allah waaw waaye dana salli. incha allah dana salli. waaw waaw dégg nga pour ñi ne ñëw alquran fatiha jooju bisimilah rahmaan ci fatiha du alquran bisimilah ci suur nag ci biir saaro rek moo ci alquran am ñoo xam ne bismillah bi ci suuf bi ak bismillah bi ci fàtte rek moo ci am bismillah maa ngi yëpp ci bopp saar yi ñi nga xam ne ne bo indi ñu tegtal yu bari ñoom itam ñu ngi itam indi ay tegtal yu bari ndax nee ñu bismillah maanaam bu doon aaya fatiha bu nekk juróom-ñaari aaya te kon fàtte fatiha juróom-ñaari aaya rek la ñuy wax ne moom kon bismillah maanaam ni du aaya wax yi sax dafa bari ba nga xam ne comme dañoo wax ne nañ gàttal damay wax ne li tax ñii di ubbi ko suba alhamdulilah bokk na ci yëpp ci yonent ba noppi ñu war a ci ndax fatiha bismillah rahmaani ah ci la bokk wala ci te bu fekkoon ne nag da nga taxaw ne bokk na ci ulama yëpp d'accord ci kon ku julli te waxul bismillah sa julli imaamu Shafi kon moom gannaaw moom ci loolu la ànd noonu la ko waxee imaamu Malik natt la ne ay baatoom ba ne bismillah rahmaani boobu bokkul ci fatiha te ñu am na xadis yu ne jullee noonu ñoo xulafaa bu arbaa kenn ku ci nekk te wax mooy ubbi ko bislaam ñu ubbi ko alhamdu ñu ne kon bokk noonu ñoo kon werante la boo xam ne kenn mënu koo dindi weesu na ba noppi kenn mënu cee dindi da sa morom wax lu ci nekk mën nañ ko ah ci Sénégal bari na ñoo xam ne ñii mooy nga xam ne dañu ne ay tijaan lañu ñu koy dugg ko te fekk na dañoo roy si Ahmad Tidiane te moom xëy na ngir te ñoom ñoo leen si Ahmad Tidiane si Ahmadou Bamba si Abdou Kadir Jilaani ci ngir tax si borom leen di xamal li nga xam ne moo gën ci ñoom li ñu wax ko daal di ne sëriñ bi bi ñu rajo bu ñu soobee jógee ci géej bi mu jógee ci géej gi rek daa daf daan ci léegi ko islaam bu ko ci taalibe bi bëggee fekk mu ne leen déedéet am naa sama diggante sama borom yoo xam ne daf ma koo jagleel dégg ngeen ci Malick bu laab la amee bu leer léegi daal bu mu gën a gàttee bismillah rahmaani am na ñu koy ubbi am na ñu koy ubbi ñu koy ubbi koo am na suñu koy yaw am na ñu ko ci dul yaw kon kenn moom cee lii nga kenn ñi ubbi ko islaam ñi ubbi ko alhamdulilah waaye nag laay bu naan ko mu ne ñaare ya ya ya yaa war naa sax ay sànq même xaalis boobu nga nga ji. ndax laaj waa ji doon na laaj ñi ko yàlla ak ñi dul yàlla. waaw kay waaye dama bañ a dama bañ a gudd rek waaye man maa ngi koy mais mu mel mu mel ne rek ci ci lu gàtt yàlla ci itam comme comme at bi ay nett yi dafa bàyyi. ñenn ñi ne am nañu collaboration bi teew dégguñu. mu ubbi ko. kon daa moom dafa yaatu. mais ci faration boobu dafa bëri ci ci li ci euh, waaye mais dañ leen lépp baax rek lu ci nekk lu ci yoon la lu ci ne am na fu ñu ko teg quoi ku ci teg mu ne léegi. jërëjëf kon léegi ci wàllu julli. waaw sëñ Sam am na ñu wax ni maanaam mbokk taalibe bi day laaj ndax bare na ci ñun ñi nga xam ne liggéeyu tubaab yi duy def fii ay waxtu julli def ñuy fekk ci biir.